ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Uhudin eh, ñëwoon nañu ba àgg fi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu dencee ñi nga xam ne ñoo gaañu Uhud keroog te gisoon nañ ne li gën a dëgër mooy ne julleewu leen te sanguñ leen waxoon nañ la masala yooyu ak wutee boroom xam-xam yi inshaa allahu taala dinañ ci ñëw waaye ñu war continuer insha allah fi nga xam ne moom lañu ñu yemoon muy ne ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dencee ñoon mu sàppe saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum daldi bàkk boroomam kañ ko def fa ñaan yu am solo yooyu nga xam ne gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu weesu ginnaaw gi kon ñu war a kon li nga xam ne mooy ñibbi bi moo ci des loolu lañu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an mu ne summa nsarafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila almadinati falaqiyathu xamnatu bint jaxshin kama dukira lii falamma laqiyat innaasa duciya ilayha axuuha abdullahi bn jaxsh fastarjacat wastaxfarat lahu tumma nu'iya lahaa xaaluhaa Hamzatu bnu Abdil Muttalib radiyallaahu anhumaa wa ardaahumaa fastarjacat wastaghfarat lahu tumma nu'iya lahaa zawjuhaa Mus'ab bnu Umayr ilaa aaxiril hadiis wal imaam ibnu Isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam pareekoon Uhud mu ne summa nsarafa ginnaaw bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dem jublu ilal madinati jëm madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam di ñibbi mu ne fa laqiyatu léegi nag ci yoon bi kon ñuy ñibbi ñuy ñibbi ci yoon bi mu war ñuy ñibbi saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum daldi ànd ak moom mu ne fa laqiyat fa lamma laqiyat an-naas mu ba mu dajeeg nit ñi nag mu ne fa laqiyatu Hamnatu bint Jahshin mu ne Hamna bint Jahsh nekkoon frère abdallah ibn jahsh ak suñu yaay zeynab bint jahsh newoon soxna ci yonent mi aleyhi salaatu wassalaam Hamna bint jahsh daldi dajeek moom radiyallahu anha wa ardaaha imaam ibn isxaaq ne kama zukira lii comme ni nga xamante ne nii noonu lañ ma ko tuddale mooy noonu lañ ma ko nettalee kon dangay gis ne kon mooy ne riwaaya bi imaam ibn Isaaq da ngay gis ne kon riwaayam bi dafa da'if ndax dane kama zukira lii comme niñ ma ko tuddalee xamuñ kan moo ko tuddal waaye imaam ibn Maaja rahmatullahi daal dina koy solo moom it ci kitaabul janaa'iz ci buntu ma jaa fil bukaai ala al mayyiti buntu ngi buntu bi wax ci jooy ci ki génn àddina walillaahi alhamdu wal minna ci ghazwatu badrin gisoon nañ foofu àttey ay pleurs sur le morts loolu gisoon nañ àttey jooy ki nga xamante ne moo génn àddina lan mooy àtteem ci lislaam loolu gisoon nañu ko walillaahi alhamdu wal minna moo tax tey insha allahu taala duñ ci taxaw kon imaam ibnu maaja indi na ko alqazwini raxmatullaahi alayhi ci sunanam ci kitaabul janaa'iz baabu maa jaa fi lbukaa'i ala almayit na ko noonu imaam alxaakim an naysaabuuri indi na ko ci almustadrak imaam al bayhaqi daal dina koy solo ci as-sunanul kubra ñoom ñépp nag mu jaar ci yoonu abdallah ibn umar al umari ah, waaye loolu wérul xadiis bii nii boo gisee maa ngi ko naroon fàtte sax defoon nañu nañ riij bi defoon nañu taxriij bi ci jataay bii weesu moom lañ jeexale woon sama xelam ci doot góon a bëgg a génn abdallah ibnu umar al umari moom moo ma ko fàttala defoon nañ taxriij bi kon jarul ñu ciy jaaraat walillahi alhamdu wal minna kon imaam ibni isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne bi yonent bi alayhi salaatu dëppee di dem fi nga xam ne mooy madinatul munawwara mu ne laqiyatu xamnatu bint jahsh ci la dajeeg moom sayyidatu Hamna bint Jahshin wax naa la mooy kan léegi mu ne kama zukira lii comme niñ ma ko tuddale man imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi wa an abi mu ne fa lamma laqiyat an-naas nu'iya ilayha axuha Abdullah ibn Jahsh bi nga xam ne xam na ci la dajeeg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñu daal di koy tàgge yëgal ko faatook frère am di Abdallah ibn Jahsh am na ci beneen riwaaya wax nañ la kon ñi ko ñi ko ñi ko netti li yépp boobu dañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dina ci boppam moo ko tàgge moo ne ko bi mu dajeeg moom ci yoon bi fekk muy dëpp jóge Uhud di dem Madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne ko yaa xam nu ixtasi bii ne ko yow xam na mooy mooy yaa xam na tu la tudd waaye yonent mi alei saatu yaa xam nu comme sayyidatu Aïcha da ko doon wax léeg-léeg yaa Aïch Aïch au lieu muy àgg ci yaa xam nu ixtasi bii ne ko muñal te sa muñ gi nga yaakaar ci muñal ngir yàlla xaalat man yaa rasuulallah mu ne kan laay muñ kan lan moo dal ba may muñ yow yonent mi alayhi kan laay muñal mu ne ko xaaluka Hamza ibn Abdul Muttalib mu ne ko sa ki nga xamante ne nii mooy sa Euh, nijaay di seydinaa Hamza ndax waxoon nañ la ci jataay bi weesu que ne waa kër Abdallah ibn Jahsh ak Hamna bint Jahsh Zeyna bint Jahsh radiyallahu anhum ñoom seen yaay seen yaay euh, ci boppam moom moo doon Umayma bint Abdul Muttalib di sëru Seydina Hamza moo leen jur moo tax Seydina Hamza seen nijaay la ñoom moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko ah mu ne ko lan laay muñ mu ne ko sa sa nijaay Hamza ibn Abdul Muttalib qaalat mu ne inna lillahi ñun de ci buur yàlla lañu jóge buur yàlla de lañu ñeel wa inna te ñun ci ilayhi ci moom raaji'una lañuy dellu ghafara allahu lahu yal na buur yàlla daldi jéggal sama nijaay Hamza ibn Abdul Muttalib hani'an lahu ash-shahaada wala bi shahaada waay waay bienvenue bienvenue yàlla na maa ngi koy tatagal ci martyr gi nga xam ne darajaay martyr gi mu am loolu mooy riwaaya boobu kanta riwaaya imaam ibn Isaaq bi dana nit ñi fa lamma laqiyat nnaas nu'iya ilayha axuha abdullah ibn jahsh buy dane frère am di abdallah ibn jahsh lañ ko njëkk lañu ko njëkk a tàgge fastarja'at wastaghfarat lahu mu wax li riwaaya bee gina leeral inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ba pare ne yal na ko yàlla jàlli jéggal su mu ne summa nuya lahaa xaaluhaa Hamza ginnaaw gi ñu daldi koy tàgge nijaayam Hamza ibn Abdul Muttalib riwaaye bi ñu gisoon léegi boobu moom yëpp dañ ne yonent bi alayhi moom moo ko daan tàgge te bu ci nekk day commencer na ko ihtasibi ne ko muñal te buur yàlla rekk tax bu ne ko kan mu ne ko sa nijaay beneen bi mu ne ko kan mu ne ko sa frère di abdallah ibn jahsh mooy ñoom ñi ñépp faat nañ leen ci xare bi ñu jóge waaye luñ ko ci wax rek far fastarjaat farat la mu daldi a wax inna inna lillahi wa inna ilayhi raji'un loolu mooy fastarjaat voilà mooy mu wax inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un loolu mooy fastaghfar fastarja'at wastaghfarat mu daldi ñaan njéggal ñaanal leen ñoom ñooñu njéggal mu ne ci riwaaya imaam ibn Isxaaq bi thumma nu'iya la zawjuha Mus'ab ibn Umayr ñu daldi koy tàgge nag ginnaaw loolu ñu ne ko nag ci riwaaya bële yonent bi alayhi ne ko waat ihtasibi muñal te yàlla tax mu ne ko ana keneen keneen waay waay ña ñetteel kan mooy ñetteel ki may muñ mu ne ko zawjuha zawjuka zawjuki mooy sa jëkkër di Mus'ab ibn Umayr fa saaxat wa walwalat bi ñu ko nee nag sa jëkkër bii paa sa jëkkër la di Seydina eh, Mus'ab mu yuuxu fa mu yuuxu wa walwalat mu daal di yuuxu mooy yuuxu boo xam ne ay waylun waylu moo ci wal al waylu di yuuxu naan waay mooy rek wolof yi li ñuy xam ne ci waay waay fu ma jëm waay waay waay man de man de waay waay fan laa jëm waay waay dund gi nan laa fay nan lay demeeti mooy façon wax yooyu wal wal al waay wal wala mooy di wax naan waylu al al di ci dugal waay di ko kii di ñaana di ñaan di ñaan li nga xamante ne nii mooy ñu daal di lay dimbale fa qaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne bi mu gisee mu def lool inna zaw inna zawjal mar'ati minha la bi makan yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis mu ne ah bi mu defee loolu de mu ne jëkkëru jëkkëru jigéen bu ne daal ay waay jëkkëru jigéen bu ne waay waay am na place bu rëy bu mu occupé ci ci ci soxnaam lamma raa min tathabutiha inda axiha wa xaaliha wa siyaahiha ala zawjiha lu tax yonent bi alei saatu salaam wax lool ndax bi mu gisee ne bi mu ko tàggee e, rakkam muñ na mu tàgge ko nijaayam mu muñ waaye bi mu ko tàggee jëkkëram dafa yuux looloo tax yonent bi alei saatu salaam daal di wax loolu ah kon loolu la ci riwaay imaam ibn Maaja bi boobu moom dane yonent bi alayhi salaatu dañ ko dañoo wax xam na ne ko biñ dajeek moom ne ko qutila axuuk fa qaalat rahimahullah wa inna ilayhi raaji'uun mu wax comme liñ waxoon même riwaaya yi la ñoo niroo dans l'ensemble kon kooku la yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daldi dajeel njëkk a moom muy say muy muy sayyidatu Hamna bint Jahsh radiyallahu anha keroog imaam ibn Isxaaq rahmatullahi aleyhi muy nettali ci yoon bi mu ne mu ne wa xaddatani abdulwaxid bn abi awnin an ismail bn muhammadin an saad bn abi waqaasin radiyallahu anhu annahu qaal mu ne marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimra'atin min bani diinaar waqad usiba zawjuha wa axuha wa abuha ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi Uhud imaam ibn Isxaaq raxmatullahi alayhi mu ne wa xaddatani Abdul Waaxid ibn Abi Awn mu ne wa xaddatani nettali na ma Abdul Waaxid sama sëriñ di Abdul Waaxid ibn Abi Awnin di doomu abi awn radiyallahu anhu wa ardaa mu ne an ismail ibn muhammadin mu jëlle ci sëriñam moom abu awn abdul waaxid boobu ci ismail ibn muhammadin an sa'd ibn abi waqqaas mu jële ci seydina sa'd ibn abi waqqaas radiyallahu anhu wa ardaa Abdul Wahid nag imaam alxaafiz dane saduqun yuxti dane dane Abdul Wahid saduqun yuxti mooy ku dëggu waaye nag daa bari ay njuumte kooku ku mel noonu moom rek bu ëndee ab riwaayu wéet ci duñu ko nangu muy Abdul Wahid ibn imaam at-Tabari at-Tabari indi na xadiis bi ci taarixam na ko noon imaam Ibn Sayyid an-Naas indi na ko ci Uyuun ci yoonu imaam Ibn Isxaaq muy même riwaayé bi kon riwaayé bi euh, mursal la ndax euh, jëlewul exactement mooy même bu dee ne tudd na mursal léeg-léeg dañ koy woowe nag loo xam dafa am rupture mooy Ismaïl ibn Muhammad an Sa'd ibn Abi Waqqas bu dee ci riwaaya at-Tabari bi bu imaam ibn Isxaaq bi jokkaloo na waaye bu dee ci riwaaya imaam euh, euh, euh, at-Tabari at-Tabari yëpp tamit jokkaloo na dafa am benn rupture ndax diggante Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak Muhammad boobu ak Ismaïl ibn Muhammad léegi mu ne marra rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bimra'atin min bani abdil ashhali min bani diinaar dane dafa romb benn jigéen keroog bi mu jógee Uhud kon ginnaaw bi mu dajeeg sayyidata Hanna mu ne mu daldi dajeeg benn jigéen boo xamante ne nii moom min bani dinaar ci waa bani dinaar bokk ci waa ahlul madina ci ñoom la bokk mu ne ndaw soosu nag qad usiba abuha wa zawjuha wa axuha moom faat nañu ki nga xamante ne mooy baayam faat jëkkëram keroog Uhud faat ki nga xam ne mooy frère maa rasulillah ànd ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam keroog ci xare bi mu ne fa lamma nu'u laha wala fa lamma nu'u ilayha qaalat mooy bi nga xam ne nag ci lañ ko moom ndax jigéen ñi keroog comme niñ koy gise léegi ci riwaaya imaam at-Tabaraani bi bi mu jële ci seydina Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa ardaa ah mooy ne boobu imaam Anas dane keroog bi nga xam ne ci la xabaar bi agsi Medina këne rey nañ ñu bari ci jullit ñi mu ne keroog waa ahlul Madina dañoo génn ñu bari daldi daw moo tax mu ne moom Seydina Anas ibn Malik xaasa ahlul Madinati xaysa mooy dañoo bëpp daw bi seeti ñi nga xam ne di ba fexee dem Uhud ngir xool ñan ñoo gaañu keroog looloo tax ñoom dañoo génn dañu nekkoon ci bunti dëkk bi di génn yonent bi alayhi salaatu nag ci la dajeeg ndaw sii bokk ci waa Bani Dinaar ah bokk ci waa Bani Dinaar ñu daal di koy tàgge ne ko ah sa baay de rey nañ ko génn na àddina sa jëkkër génn na àjjina mooy day am ñu muy njëkk dajeel ñu daal di koy wax loolu luñ ko ko wax rek buñ nee ko sa baay ñu ne ko sa baay génn na àddina mu ne maa faala laajuma sama baay nan la def maa faala sallallahu alayhi wa sallam man li may laaj laajuma sama baay lan la def ana yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan moo ko dal ndax dund naam déet ndax mu ngi ci jàmm looloo ma p looloo ma soxal ñu ne ko xayran yaa umma fulaan ñu ne ko jàmm rekk a xew yow yow yaayu diw huwa bihamdillahi kama tuhibbiin ñu ne ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam da mu ngi ci jàmm comme ni nga xamante ne noonu nga ko noonu nga ko bëgge xaalat mu ne uriniihi ma ne wan leen ma ko laa wax xatta anzura ilayhi wan leen ma ko ba ma gis ko sa jëkkër gaañu na mu ne ma ne waxuma loolu ma faala rasulullah ma ne lan la ndaw yàlla li sallallahu ci lu mu nekke ñu ne ko xayran mu ngi ci jàmm boo bi hamdillahi kama tuhibbiin comme ni nga ko bëgg mu ngi ci sant mu ngi ci jàmm mu ne wan leen ma ko laax ba ma gis ko ñu ne ko ah mu ñëw sa jëkk sa frère it mu ne ma ne maa faala rasulullah ma ne damay laaj la wax lan la yonent bi alayhi salaatu salaam lu ko dal ngeen may wax sama baay sama jëkkër sama frère waxuma ñooñu urinihi hatta anzura ilayhi wan leen ma ko ba ma gis ko teg sama bët ci moom ba mu leer ma ne li ngeen may wax nii noonu la Allah mu ne fa ushira biha ilay fa ushira laha ilayhi ñu daal koy nag wan yonent bi alayhi salaatu wa ne ko ne ko mu nga nee na xatta idaa ra'athu ba ni mu koy gise xool gis ne walaa kii moom yonent bi na alayhi salaatu wassalaam mu ne ko kulla musiibatin walla kullu musiibatin ba'daka jalal la mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu ko xoolee mu ne musiba bu ñu bépp musiba ginnaaw yow mooy musiba buñ man di wax annoncé fekk yow laalu la yonent mi aleyhi salaatu wa salaam du yow la dal lu ñu ma nettali rey nañ sama baay sama jëkkër sama frère ñooñ ñépp nañ buñ faatoon jullit ñi yépp muy musiba mu rëy waaye yow nga yow nga mucc waaye waaye musiba boobu li muy rëy rëy rëy lu tuuti la jalal lu tuuti la ndax jalal dafa bokk ci addaat yi day tekki lu rëy lu bari day tekki tamit lu tuuti waaye fii lu tuuti la fiy tekki kullu musibatin ba'daka jalal waaw ñii ñii ñoo soppoon dëgg dëgg nag ñii ñoo soppoon yonent bi alayhi sa sa baay nga ne ma ne waxuma lool maa faala rasulullah rey nañu sa sa sa sa sa frère ma ne maa faala rasulullah lu yonent bi alayhi salaam ma ne rey nañ sa jëkkër mu ne ma ne waxuma loolu maa faala rasulullah ana lan la yonent bi alayhi salaam def loolu laa bëgg xam mu ngi ci jàmm mu ne waxuma loolu wan leen ma ko ba mu teg ci moom bët ñu wan ko ko mu ne kullu musibatin ba'daka jalal bépp musiba lu musiba rëy rëy rëy rëy rëy bu mën a dalul jullit fekk laalul yonent bi alayhi salaatu salaam loolu musiba bu ndaw la allahu akbar allahu yaa subhaanallah loolu de yéeme na yaa subhaanallah imaam anas ibn malik wax naa la riwaaya at bi riwaay imaam at-Tabaraani bi ah, xaw naa niroog bii waaye dafay mel ni du benn jigéen rek la daloon dafay mel ni du benn jigéen rekk a waxoon lu mel nii ndax riwaaya boobu Ah, kii da ne imaam at-Tabarani rahmatullah alayhi da koo soloo mu jaar kon ci Seydina Anas ibn mu ne keroog moom laa loo sànk ne keroog da ne Uhud bi mu xewee nit ñi dañoo génn daal di daw biñ yëgee xabaar bi ndax waqaalu nee na nit ñi naan qutila Muhammadun ndax yenn rumeur yi dañ ne woon rey nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme nañ ko waxe woon ca biir xare ba ba ñenn ñi dem jóge Medina ndax lool qutila rasulullah ñoom it ñu dégg lool tiit jóge Medina di taw uti Uhud mu ne xatta kasura as fi naaxiyati al ba ni nga xam ne ci la yuuxu yi baree ci coin Medina yi foo toll dégg ñu yuuxu ndax dañoo dégg ñu ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fa xarajat imra'atun min ansaar muhzima mu ne am benn jigéen bu génn ci waa lansaar yi takku ba dëgër même bi la même jigéen bi la mu ne fastuqbilat bi abiha wa ibniha wa zawjiha wa axiha man na nekk même bi mën naa nekk keneen ndax imaam imaam ibn Isaaq boobu dane moom baayam nañ ko rayal jëkkëram ak frère am en tout cas bii bu imaam euh, euh, Anas bii dane nit ñi dajeeg moom mooy bi ñuy dëpp bi ñu jóge Uhud di ñibbisi ñu dajeeg moom daal di koy tàgge baayam tàgge ko doomam tàgge ko jëkkëram tàgge ko frèram mu ne laa adri ayyuhum istuqbilat aw awwala mu ne xamatuma man Seydina Anas ana kan lañ ko njëkk tàgge ci ñoom mu ne fa lamma marrat ala axirihim qaalu abuki zawjuki axuki ibniki ba mu ñi mujj dajeel ñu waxaat ko la même chose daal di koy tàgge ne ko sa baay génn na àddina ñu ngi lay tàgge sa baay sa jëkkër sa frère ak sa doom fa taqulu mu naan maa fa'ala rasulullah lan la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam def nee na yaquluuna ñu naan ko amaama kii mu nga sa mu nga ca kanam mu nga ci sa kanam ndax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam bokkoon na ci lim doon wax naan eh, ki nga xam ne mooy ki faible ci convoi bi kooku mooy jiite convoi bi mooy convoi bi warul la topp seen rythme ba bàyyi ki faible ci ginnaaw noo déedéet moo tax gisoon nañ comme bi ñuy doon eh, ghazwatu Uhud eh, Badr ci yoon wi da doon nekk ci kanam léeg-léeg léeg mu nekk ci ginnaaw léeg-léeg mu nekk ci kanam léeg-léeg mu nekk ci ginnaaw bii nag moom ci ginnaaw la ne woon ngir assurer arrière yi Allahu akbar ñu ne ko ku mu tajeel ñu daal di koy tàgge baayam doomam jëkkëram ak frère am mu ne ma ne maa fa'ala rasulullah ana lan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam def yaquluuna ku mu dajeel ñu ne ko amaama ki mu nga sa kanam jàllal continuer mu nga ci sa kanam mu ne xatta dufi'at ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa axadat bi naaxiyati thawbi summa qaala bi abi anta wa ummi ya rasulallah laa ubaali ida salimta man atib Allah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi bi muy def noonu ku mu dajeel ana yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu mu def laa wax nee na ba ñu naan ko mu ngi sa kanam muy continuer di continuer ba ni muy agsee ci moom euh, fa axadat bi naaxiyati sew bi mu téye ci benn extrémité yére yonent bi aleyhi salaatu wassalaam summa qaalat mu ne ko mu ne ko bi abi anta wa ummi ya rasuulallah jënd naa la jënd naa la sama baay ak sama yaay yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy fidaa una sama baay sama yaay ngir yow laa ubaali faalew ma toppatoow ma sax man ida salimta boo wéree nekk ci jàmm man atib ana kan moo gaañu kan lañu rey buñ jësin nañ sama jëkkër giñ ne faat nañ ko sama frère biñ ne faat nañ ko sama doom biñ ne faat nañ ko sama baay biñ ne faat nañ ko comme que muccu nga laa ubaali ida salimta man atib man duma toppatoo duma faale sax yow bu dee mucc nga ana kan moo alku kan lañu ar kan lañu rey tey Allah nga saxaaba yi ñu lañ meloon sayyidina Siddiq Allah sayyiduhum loolu la defoon keroog gisoon nañ ci eh, période mecquoise bi ca début l'islam ba ko ba ñu ko dóoree ba daanaka bakkan bi dootoo ko xàmmeeti ak xar kanam gi tellement ay po ay ay ay bul yu mu def tellement dóor ko doon dóor ba mu inconscient waa Banu Taym di mbokkam yi yóbbu ko ba pare wax waa Quraysh ni bés bu abu sées bu Abu Bakar génnee àddina Uqba ibn Abi Mu'ayt dinañ ko fekk fi mu nekk dal di koy rey ñu yóbbu ko mu inconscient keroog bi ko yaayam di ummul xayri radiyallahu anha wa ardaaha bi bi toppatoo ba mu ba mu lan la jëkkoon a wax maa faala rasulullah allahu akbar moo dal ana yonent bi aleyhi salaatu ci lu mu ne ndax mu ngi ci jàmm loolu la laaj loolu la laaj te loolu exemple yi du jeex ndaw si amaana muy même ndaw si ci riwaay imam ni sàbbe bu imam at-Tabarani bi wala mën na nekk tamit bokkuñu en tout cas mu ne fële mu ne kullu musibatin ba'daka janal bépp musiba ginnaaw yow lu néew bii ni laa ubaali ida salimta man atib ma bu dee ne nga boo xasee mucc ana ku génn àddina man loolu sama yoon newu ci ku al ku ñoo faat loolu man sama yoon newu ci Allahu akbar loolu mooy ah xaalis lii mooy sopp gi nga xamante ni nag mooy sell gi dëgg-dëgg ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo jaay seen bakkan ngir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam tanaaza'ul mawta ma'an ñii ñoo xëccoo li nga xam ne mooy faatu faat seen bakkan ngir lislaam ngir yonent bi aleyhi salaatu wassalaam na ku nekk rek imaginer sa bopp buñ la buñ la bu yow buñ la tàggewoon ñii ñëpp looy def looy def mais ñoom loolu yëpp faale wuñu yooyu ma faala rasulullah daal lañ soxla imaam ibn abi haatim soloona xadiis bu mel nii mu jaar ci seydina ikrima bee boo ci càll la boo xam ne nag mursal la ndax seydina ikrima moom moo ko euh, moom moo ko soloo mooy amul saxaaba bi tudd ñëpp mu ne lamma abuta alxabaru an nnisaai xarajna yastaxbirn fa ida rajulaani maqtulaani ala daabatin aw ba'ir fa qaalat imra'atun min al ansaar man haadaani qaalu fulaan wa fulaan axuha wa zawjuha aw zawjuha wa ibnuha fa qaalat maa faala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaalu hayyan qaalat fala ubaali yattaxidu allahu min cibaadihi shuhadaa wa anzala allahu taala ala maa qaalat wa yattaxidu minkum shuhadaa kon imaam ibn abi xaatim rahmatullah alayhi wa an abi dafa jële kon ci seydina Ikrima ah mu ne lamma abta al xabaru bi nga xam ne keroog Uhud ci la xabaar yi yéex agsi mooy attente bi yàgg lool ci jigéen ñi Medina xaraj na dañoo génn yastaxbir na di uti xabaar gisoon nañ looloo taxoon Seydina Ummu Umaara génnoon keroog Uhud ba fekke woon xare ba ñeene damaa xëy ne xaaral dem xooli lan moo xew foofale ba ni muy nettali li xewoon foofu moom seydina sayyidatuna nusaybatu bint Ka'b di ummu Umaara mu ne jigéen yi nag bi xabaar yi yéexee ñëw dañoo génn di uti information mu ne fa idaa rajulaani maqtulaani ala daabatin aw ba'ir ñu trouvé benn waayu euh, ñaari nit ñoo xam ni génn nañu ñoom faatu nañ bañ teg leen ci kaw ci kaw li nga xam ne mooy benn gëléem walla benn benn waruwaay daal ñu teg leen ci di leen indi Medina amaana ñii ñoo ñi ba nit ñi gaañu waxoon nañ la am na ñoo xam ne dañ doon jël seen néew di leen yóbbu yeneen ci bari saar saam ba mu ko yëgee nag mu ne leen ruddu rudduhum haythu suri'u delloo leen fi nga xam ne foofu lañu leen foofu lañu faatoo foofu lañu gaañoo muy ci champ bataay bi foofu la ci oto nee na biñ kon ñaari góor yoo xam ne ñaari néew yoo xam ne ñu ngi leen teg ci kaw géléem walla waruwaay walla fas wala mbaam daal fa qaalat imra'atun min al ansaar ci jigéen ñooñu doon génn di outil information Uhud dajeeg ñaari néew yooyu am ñu leen di wombat néew yooyu mu daal di laaj ne ni haadani mu ne waa ñii ñi teg ñi dajeeg ki leen di wommat wala ñi leen di wommat ni waa ñaar ñii ngeen teg ci kaw gëléem gi wala ci daaba bi di leen yóbbu ñooy ñan ñu ne ko kii de mooy diw ak diw fulanun wa fulan ne diw ak diw la axuha wa zawjuha fekk mu tombe muy kenn ki frère la kenn ki baayam la kii jëkkëram la wala boog jëkkëram ak doomam mooy wuute la est-ce que mooy sikki sàkka la est-ce que frère am ak jëkkëram la mais li leer moom jëkkëram a ngi ci loon wala jëkkëram ak doomam fa qaalat mu ne ma ne maa faala rasulullah sallallahu alayhi laaju ma samay même bu dee ñii samay jëkkër lañ waxuma ñoon xaaloo xayoon ñu ne ko mu ngi dund mu ngi ci jàmm qaalat fala ubaali kon nag faalew ma comme que mu ngi dund te ci jàmm falaa ubaali faalew ma yattaxidu llahu min ibadihi shuhada buur yàlla day jàpp faalew ma buur yàlla nag moom mooy jàpp ci yo ci jaamam yi def leen ay shahid ku mu neex ci jaamam yi mu def la shahid keneen ku mu neex mu bañ laa def shahid mu ne wa anzala allahu taala suñu boroom daal di wàcce ci bi ndaw si waxee lool wa yattaxida minkum shuhada ci suuratu ali imran aaya 140 buur yàlla jàppe ci yéen ay martyr kon gis nañu jigéen ñooñu na ko noonu keroog yaayu Sa'd ibn Mu'adh Siddiqul Ansaari radiyallahu wa ardaahuma di Kabsha bint Rafi' moom it keroog génn na di daw di waaxu waaxu yu metti jëm ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ngir xooli ndax mu ngi ci jàmmam déet mu ne mu ngi fekk Seydina Sa'd ibn Mu'adh di doom ji aaxidun bi inaami farasi mooy waroon moo tëye woon goju fas yu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waroon moom moo tëye woon ci moor gi mooy goj gi liñ koy jàppe di ko conduire liñ koy takkal ci gémmiñ gi moolu moo ko téye woon fa saadun bi say naa saad gisee jigéen benn jigéen buy bu jóge fële di waaxu di agsi mu ne ko yaa rasuulallah ummi mu ne ko yow ndaw yàlla li kee di ñëw de sama yaay fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne marhaban biha ne bienvenue soit-elle yàlla na mooy na agsi ci jàmm mu ne fa danat xatta ta'ammalat rasul rasulallah sallallahu mu agsi ba jege xool gis ne yonent bi alayhi salaatu a ngi nii moom moom dara mooy faatuwul wa qaalat mu ne ama id ra'aytuka saaliman faqad ashwatil musiba mu ne comme que gis naa ni nga rëcc nga mucc waay waay mooy musiba gi ñu dal waay waay musiba googu noonu mooy àggul fi mu waroon a àgg ci ñun ci metti tay non non comme moom malgré li ñu faat ci suñu ñoñ ci jullit ñi comme que gis naa la yow daal nga mucc waay waay musiba googu àggul fi waroon a àgg ci ñun ci metti tay mu ne yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daal di koy daal di koy tàgge doomam di e, Mu'aaz di doomam moom waaye ba pare mu ne ko yow Umm Sa'd muy Kabsha bint Rafi di yaayu Sa'd ibn Mu'aaz kon mu daal di koy tàgge Amr Amr ibn di doomam moom ndaw soosu di nekkoon frère Seydina Sa'd ibn Mu'adh mu daal koy tàgge ne ko yaa Umm Sa'd ba pare ne ko yaa Umm Sa'd abshiri wa bashiri ahlihim ne ko bégal te nga bégalal bégal te nga bégal say ñoñ këne seeni ñi faatu de ñoom ñépp ay àndandoo la doon ñooy bokk nekk biir àjjana waqad shuffi'u fi ahlihim te dinañ leen may ñu mën a shafa def intervention pour daldi mën a ràmm ñi nga xam ne mooy seen ñoom mu ne nag radina ya rasulallah wa man yabki alayhim ba'da hada gërëm nañu yow yonent bi alayhi salaam ana kan mooy jooyati ci ñii kan moo leen di jooyati ginnaaw bi ñu waxee xabaar bu neexi nii allahu akbar ginnaaw loolu moom alayhi salaatu wassalaam mu daal di continuer imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi di ko nettali mu ne wa marra rasuulullah sallallaahu alayhi wasallam bi daarin min duuril ansaar min bani abdil ashhal wa zafar fa sami'a al-bukaa wan-nawaa'iha ala qatlaahum mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi continuer ba ni muy àgge di dugg biir Medina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu romb ci yenn këru waa lansaar te bokk ci waa bani abdil ashhal ak waa bani zafar mu ne fa sami'a al-bukaa wa an-nawaa'iha ala qatlaahum mu daldi dégg jooy yi onk yeeg jooy yeeg yuuxu yi ñoom jigéen ña foofa waa bani abdil ashhal ak zafar di jooy ñi génn àddina ci ñoom mu ne fa darafat ayna rasulillah sallallahu alayhi wa bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam déggee loolu jooy yooyu ñaari bëtam yi aleyhi salaatu wasalaam daldi euh, commencé rongoñ yi di wadd fa bakaa yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jooy summa qaala mu ne lakin Hamzata laa bawaakiya la mu ne waaye de Hamza moom amul ku ko jooy mooy ne ku nekk a ngi jooy ki nga génnele àddina waaye Seydina Hamza amul ku ko jooy moom radiyallahu anhu wa ardaa léegi nag ah bi nga xam ne nag ci la wax loolu mu ne fa lamma raja'a Sa'd ibn Mu'adh wa usayd ibn al-hudayr ila daari bani abdil ashhali amara nisaahum an yatahaz an amara nisaahunna mu ne kon an yata Uh, amara nisaa'ahunna an yatahazzamna thumma yadhhabanna fayabkiina ala ammi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ci la ñaari sangu waa bani abdil ashhal yi di seydina sa'd ibn mu'adh ak usayd ibn al radiyallahu anhuma wa ardaahuma bi ñu gisee dégg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax loolu ci lañu gaaw daldi deme ci seen ñoñ ñi waa bani abdil ashhal yooyu di jooy digal seen jigéen yi ne leen nag jóg ngeen waajal te wone seenu naqar te jooy ki nga xam ne mooy bàytexu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydina Hamza ibn Abdil Muttalib radiyallahu anhu wa ardaa xadiis boobu imaam ibn Maaja raxmatullaahi aleyhi daal dina koy solo moomi ci riwaayam moom imaam ibn Maaja solo na ko wa ki nga xam ne mooy imaam Ahmad ibn Hanbal indi na ko ci musnad bi imaam al-Bayhaqi na ko ci as-Sunanul Kubra riwaaya imaam Ahmad bi sanadam bu wér la imaam al indi na ko ci al daldi a daal di koy wéral imaam az-Zahabi daal di ànd ak moom na ko noonu seydina Sa'id ibn Mansuur indi na ko ci sunanam lu niroog xadiisu seydina imaam ibn Isxaaq la boo xam ne mu ngi yem ci kon loolu mooy riwaaye yooyu kii ne kon buñ gisee riwaaya imaam eh, ibn Ah, wax naa ne imaam at-Tabaraani yi daal dina koy solo ah, wala imaam at-Tabaraani yi solowul bi ah imaam Ibn Isxaaq kon di ñu continuer mu ne wa haddathanii Hakiim ibn Hakiim an Abbaad ibn Hunayf an ba'di rijaali bani abdil ashhali annahu qaal lamma sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bukaa'ahunna ala Hamza xaraja alayhinna wa hunna ala baabil masjidi yabkiin yabkiina alayhi fa qaala irji'na yarhamukunna Allah faqad aasaytunna bi anfusikunna mu ne moom imaam ibn Isxaaq mu ne xaddatani Hakim ibn Hakim mu ne sama sëriñ di Hakim ibn Hakim mu jële ci Abbaad moom moomu mu jële lenn ci ay góor yu bokk ci waa Bani Abdil Ashhal na ko noonu riwaaya imaam al-Bayhaqi solo na ko ci Dalaa'ilu Nubuwwa mu jaar ci yoonu imaam ibn Isxaaq waaye foofu dane an shuyuuxihi ci ay euh, ci ay sëriñam la jóge imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi kon ci càllale boobu mu ne lamma sami'a rasulullah kon bi seydina Sa'd ibn Mu'aaz ak Usayd ibn al-Hudayr radiyallahu anhuma digalee ñi nga xam ne ñooy jigéenu lamsaar yoo yoo yoo ñu daldi koy jooy jooy seydinaa Hamza di bàyyi taxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu déggee ñuy jooy xaraja na dafa génn ci ñoom fekk ñoom ñu ngi ci buntu jàkka ji yabkiina aleyhi di di di ko jooy di jooy seydinaa Hamza mu ne leen irjaana dellu leen yal na buur yàlla yërëm leen yéen kat sonal ngeen seen bopp ci jooy yu bari yi ngeen di jooy walaata li ngeen li leen waroon defoon ngeen ko def ngeen ko imaam ibn Isaaq di ñu nettali la jëkkël mu ne kon fa lammantaha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ila ahlihi naawala sayfahu ibnatahu Faatimata fa qaala ighsilii an haadhaa damahu yaa bunayya fa wallaahi laqad sadaqani al-yawm bi mu agsee këram nag moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di jox jaaseem daal di koy jox ki nga xam ne mooy as-sayyidatu Faatima binti ne ko irsili hada an hada dama ne ko raxasal jëlal jaasi jii nga daldi di koy raxas deret ji ci nekk fa wallahi laqad sadaqani al-yawm maa ngi wàcc yàlla ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam kën a jaasi ji tey dëggu man loolu mooy ci ga mooy liñ naan fu ma ko woo tey mu wuyu ma mooy ne trahiru ma tey xam nga nit <laughs> loolu nag ci lépp la lay daal mooy man nga yor sa oto man nga yor sa oto am rendez bu am solo yow daal ngay daw ba ci autoroute bi rek moteur bi fay yaa subhaanallah muy rendez-vous boo xam ne xoolal muy concours boo xam ne moom ku ko raté moom ku ko rate moom amul amul amul defaat xanaa déwénati rek te yow ren liñ ci liñ ci def li nga investir yépp ngir man koo paase nga ñëw war mbir mi war a commencer huit heures pile yow nga yeewu sawaay sa digganteeg foofu bi trente minutes nga yeewu ay cinq heures et demi wala six heures demi di dawal daal waajal bay daw ba ci yoon bi ba 30 minutes daanaka yow 5 minutes wala quinze minutes dese nga de nga nekk ci diggootarut bi sa sa moteur fay te nga ne yii wala ni ngay nekk ci problème ak ñaq gi ngay ñaq sawaay ak njàqare gi lay dal nga taal taal mbir mi bañ mu leer na moteur bi dee na ak oto yi lay klaxonné sa ginnaaw yooyu yëpp nga ne ah, sama voiture bi trahir na ma tey <laughs> <laughs> loolu loolu nag fu bari la lay dal ah di seeti di dem fenn xamoo fa basé wu ci sa téléphone bi nga yor dem ba foofu war a taal Google bi sa waay ba fay te gisoo fa kenn koo mën a laaj te yow leer na ne mënootoo woote ndax batterie ba fay na. te numéro bi même boo gisee ko la dimbali. àll téléphone yow amatoo numéro bi ndax numéro bi mu ngi woon ci biir batterie mu ngi woon ci biir téléphone <laughs> mooy yooyu yim lay dal dem guerre xam yor say arme yor say kii tiire bal ya sawaay te leer na yow boo tiirewul waa ji jam am la <laughs> loolu yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne sayyidatu Fatima irsili an hadha dama lool dama jaasi ji moom loolu daluma ci moom fa wallahi maa ngi waat laqad sadaqani al yawm tey moom dëggu na mu wa naawalaha Ali ibn Abi Taalib sayfa Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di jox Sayyidatu Faatima tamit daal di koy jox li nga xam ne mooy jaaseem mu ne ko wa haaza aydan farsili anhu dama fa wallahi laqad sadaqani al yawm bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam defee lool jëkk boroom këram di Seydina Ali ibn Abi Taalib Sayyidatu Faatima daal di koy jox moom it jaaseem ne ko sama jaasi gii tamit jëlal nga raxas waaye moom it tey dëggul dëgg na ma dëggu nag man tey raxasal deret gi ci ne ndax dëggu na ci man tey dëggu na nag man yonent bi yi salaatu wasalaam bi mu déggee Seydina Ali wax lool mu ne ko la in kunta la in kunta sadaqta alqitaala laqad sadaqahu ma'aka Sahlu bnu Hunayfin wa Abu Dujaana waaw yonent bi aleyhi salaatu Ali bi mu muy wax lool doom ji di ko joxaale moom it jaaseem naan ko raxasal ndax dëggu nag man tey yonent bi aleyhi in kunta sadaqta alqitaal bu dee ne tey di dëggu nga ci xare gi nga xare yow Ali waaye yëgal ne tamit sadaqahu maak dëggu na ànd ak yow tey ci xare bi mooy ñoo xamante ne bougé wuñ dawuñ def fa njàmbaar Sahl ibn Hunayf bul wax sa bopp rek boole ci Sahl ibn Hunayf tamit wa Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha boole leen ci ñoom it dëggu nañ tey ci xare bi waaw naka noonu imaam al an-Naysaburi rahmatullahi alayhi daal dina koy solo ci sanad boo xam ne boroom subulul huda war rashad nee na sanadam bu saxiix la waaye mu jaar ci seydina Abdullah ibn Abbas waaye dëgg-dëgg sanad boobu noonu wérul dëgg-dëgg sanad boobu wérul ndax al-Husayn ibn ibn Ubaydillah moo fa ne te kooku wérul comme li boroom at-Taqrib wax di imaam al-Hafiz ibn waaye nag am na beneen shaahid luy wanee ne xadiis boobu ah, gis nañ ne imaam ah, ibn Isaaq soloo na ko waaye na ko noonu imaam al ah, kii imaam al it soloo na ko ci beneen yoon mu jaar ci Seydina Abdullah ibn Abbas Euh, muy xadiis boo xamante ni nii ama ana boobu noonu la kii wax borom subulul huda wa rashad boobu lay wax boobu boobu ndax imaam alxaakim rahmatullah alayhi da koo soloo ci yoon boo xamante ni wérul mooy comme yoonu imaam ibn Isaaq bi boobu wérul mais da koo soloo ci beneen yoon boo xam ne boobu wér na muy bu Seydina Abdullah ibn Abbas te yooyu tamit ci moom lañ jaar boobu la borom euh, subulul huda war rashad ne imaam al sanad boo xam ne bu saxiix la an ibn Abbaas ndax bi mu ko wéralee moom imaam al-Hakim imaam az li imaam am na beneen shaahid tamit boo xam ne imaam at solo na ko comme ni imaam al rahmatullahi alayhi wa imaam al-Haythami daal dina koy solo. Euh, moom it euh, ci majma'u zawaa'id indi ko ne wa rijaaluha wa rijaaluhu rijaalu saxiix mu ne góor ñi nekk fii ñooy góor ñi ngay fekk ci saxiix al imaamul buxaari ak saxiix imaamu muslim ibn al xajjaaj al qushayri naysaabuuri foofu jëre waa imaam al xaakim boobu kon ci sanad bu wér boobu jaar ci imaam ibn abdullah ibn abbaas mu ne jaa caliyun bi sayfihi yowma oxodin waqadin xanaa mu ne seydna ali de keroog oxod dafa indi jaaseem mooy ba xare bi jeexee ñu agsi mu indi jaaseem fekk jaasi ji dafa weng mooy xare na ci tey ba jaasi ji weng fa qaala li faatimata mu wax soxnaam bi saydatu faatima radiyallahu anhuma ne ko haaki sayfa hamidan fa innahu qad shafaani ko jëlal téyel jaasi ji hamidan jaasi ji jaasi ju santoo ngi jara sant ngi ju santoo ngi fa innahu ndax moom jaasi ji dëgg-dëgg qad shafaani al-yawma tey de mooy faj na ma tey sama bëgg li ma bëggoon ci xare bi yépp waay waay jaasi ji wuyu na ma fu fu ma ko woo wuyu ma shafaanil yawma waay waay moom tey daal dina may faj tey fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dégg seydna ali di wax lool mu ne ko la in ajadta darba bi laqad ajaada sahlu bnu hunayfin wa abu dujaana wa aasim bnu thaabit wal xaaris bnu simma radiyallahu anil jamii yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko tay de bu dee ne tey moom dóor ya nga dóor fële xare ba nanga fa def ci sa jaasi gi mooy def nga fa jaloore ju am solo def fa jaloore joo xam ne moom ngay tudd yëgal ne rafetal na jëf na jëf ju bon noonu Sahl ibn Hunayf Seydina Sahl ibn Hunayf wa Abu Dujaana ak Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha wa Asim ibn Thabit ak Asim ibn Thabit ibn Abil Aqlah ak wal ibn Simma ak al Harith ibn Simma radiyallahu ta'ala anil jami' kon loolu mooy li nga xamante nii mooy li nga xam ne moo xew ci ghazwatu Uhud kon noonu la jeexe yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi dellu fi nga xamante ne nii mooy seen kër yi a Medina jigéen ñuy jooy di jooy waa lamsaar yi di jooy seen ñi génn àddina mën a Seydina Hamza di amul ku ko jooy jigéen ñi ñëw di ko jooy ci digalu seen sang yi di Sahl ibn Sa'd ibn Mu'adh ak Usayd ibn al radiyallahu anhuma ñu koy jooy am na sax ci riwaayu Abu Ya'la boo xam ne ci sanad boo xam ne góor ñi ñu wér la mu jaar ci Seydina Abdullah Umar ak Seydina Anas na ko imaam Ahmad solo na ko imaam Ibn Maaja ci sanad yoo xam ne yu wér lañ imaam at-Tabarani solo nañ ko dañuy jooy Seydina Hamza dafa leen a yonent mi alayhi salaatu salaam ci guddi gi dafa dégg que ni ñoom ñu jooy ba léegi mu ne leen nañ arrêté jooy yi nañ ñibbi te bu kenn wala yabkiin ala haalikin ba'da al-yawm te à partir de tey bu ñu jooyati kenn kenn kenn kenn kenn koo xamante ne nii dafa génn àddina à partir de tey léegi kon ci noonu nag kon. lañu jeexale kon ghazwat ak li nga xam ne mooy retour bi léegi nag lan mooy lan mooy réaction wu ba la ñoo ñëw ci njàngat yooyu lan mooy réaction yu naafiq yi naafiq yi lan mooy seen réaction ndax ak ak ak juif yi mooy ne tey lan mooy nekk seen réaction bi gisee nañ way rey nañ soixante-dix ci julli ñi wala lu ko ëpp tuuti gaañ nañ sax yonent bi alayhi salaatu ñu bari Seydina Hamza ak ñooñu ay lan moo nekk seen réaction loolu nag la ñuy gis insha ci jotaay bii di ñëw après ñu gisaale